kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci beneen xadiis boo xamante ne nii moom lañ la doon wax sànq waaw ma ne sànq nii rek ñu la ko doon wax yow mii muy xadiis Seydina wa Mawlana Abu Hurayra muy xadiis mille trois cent trente mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ihtabasa farasan fi sabiilillahi iimaanan billahi wa tasdiiqan bi wa'dihi fa inna shib'ahu wa riyyahu wa rawthahu wa bawlahu fi miizaanihi yawmal qiyaamah rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz mu indi xadis bi mu ne wa an Abi Hurayrata sànq imaamu Tirmidi wax nañu bokk nañu solo xadis yu mel nii ah xadisam baa ngi nii mu ne wa an Abi Hurayrata mu ngi jëlee ci baayu muus mu ndaw mi xadis 1330 radiyallahu anhu annahu qaala qaala mu ne qaala wax na qaala rasuulullah mu ne xaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tabasa képp koo xam ne dafa jàpp waajal te ut denc te di ko toppatoo farasan aw fas fi sabilillah ngir ci yoonu yàlla ngir xare ci yoonu yàlla waaye nag imaanan fekk mu gëm gëm yàlla tax mu def loolu de billaahi ngir gëm yàlla wa tasdiqan ak dëggal bi wa'dihi ci digge bi mu diggee ci yool bi nga xam ne moom la digge képp koo xam ne def na loolu te gëm ne bés dina ñëw dajeek moom bu fay la waaw kay fa inna shibaahu fas wow bu koy toppatoo di ko xont bu xiifee waaw Allahu akbar ah mooy la nga xamante ne moom lay lekk ba suur wa riyahu ak la muy naan ba màndi wa rawsahu ak ay neeferem fas woowee wa bawlahu ak li nga xam ne <clears throat> mooy ay tuur ndoxam ah fii mizaanihi day nekk ci li nga xamante ne nii ci balaasu wu jëfu pesé wu ba ñuy pesé jëfu jaam boobee def loolee yawmal qiyaama bésub taxawaay ba Allah <clears throat> mu ne rawaahu soloona xadiis bi al Buxaari bi al imaam eh, al Buxaari rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi moo est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi solo woon ko ak keneen ci tudd imaam Ahmad ci tudd Ahmad tamit kenn kese la ah yaa bay Ahmad ibnu Shuayb <laughs> Ahmad ibnu Shuayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahimahullah muy imaam an-Nasa'i waxoon naa la moom moo génn àddina 303 moo ci mujjee génn àddina. imaamul Buxaari yu moom deux cent imaamu Ahmadu deux cent quarante voici deux cent quarante quarante et hein voilà kon léegi kon bu ñëwaatee kon fi nga xam ne kon mu ne kon imaamul Buxaari kitaabu al-jihaad wa mu ne baabul man ihtabasa farasa mooy gis nga buntu biñ génn sànq boor wa bi kitaabul jihaad wa siyar wa siyar baabul jihaad ma'al birri wal fajir te noonu la ko indi foofu indiwaan na foofu ak hadith yi ñu woon da leen taqal waaw loolu c'est pour mooy li la imaamu Nawawi doon ci imaamu at-Tirmidhi doon wax ne imaam Ahmad nee na fépp hadith mooy jihaad day continuer ak imaamu imaam bi ba ilaa yow ma'al day woy ak nag jiit bu baax wal fajir ak nit jiit boo xam ne dafa kàccoor kàccoor na waaye mu ngi taxawal le minimum de diine mu ngi jiite nit ñi di julli waaye it di takk jihaad yeeg yooyu mais looloo taxoon saxaaba yi doon ànd ak njiitu umayyaad yenn yi nga xam ne ay ay ay ay ay woon di di ànd di nangu di dem di xare gi waaw waaw malgré ne eh, ñooñu ñu mel noonu ñoo jiite waaye am na yoo xam ne la minimum yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi doon taxawal julli même bu dee ne bon ñoom dañ ko doon yéexe waaye di taxawal gi jihaad yeeg yooyu loolu yow manoo ne bon man nag sawaay dara laa du def man duma leen déglu naa ah, déedéet yoneen saa salaam nee na yéen gisoon nañ ko fi ci Riyad bi def leen li nga xam ne ñooy jox leen seen àq yi dox seen bi yi ngeen leen warloo en tant que ku ñu jiite que la jiite li ñu la warloo mooy dégg topp na ngeen ko leen ko jox kantaa yéen seen àq bi nga xam ne moom matalu ko mu ne ngeen laaj ko seen borom tabaraka wa taala waaw te <laughs> laaj sa borom du arme des faibles de waaw li ñu bari foofu waaw pour pourtant man ngeen am doole sax xam ne bu ngeen bu ngeen moin koo wée dajaloo daal di man a renverser nguur gi mais yoneen saa sam ne déedéet waaw jox leen leen seen àq te ngeen laaj yéen seen àq bi ñu nga xam ne mataluñu ko ngeen laaj ko seen borom loolu lañ ñu digal waaye pas des esprits révolutionnaires yu soof yi nga xam ne yàq réew yi lañ fi gën a nekk ak merci yëg lépp wal iyaadu billah al imam al hafiz al Bukhari kon kitabul jihad rahimahullah jiba kitabul jihad wa siyar babun man ihtabasa farasan li qawlihi ta'ala wa min ribatil khayl mu ne hadathana Ali ibn Hafs mu ne nettal nañu Ali ibn Hafs al Marwazi Abul Hasan génn àddina fi nga xamante ne mooy Asqalaan la la wàccoon al Marwazi al Asqalaani moom 217 la génn àddina imaamul Buxaari année bi mu génn àddina la ko imaamul Buxaari dajeeg moom <laughs> waaw <laughs> waaw imaamul Buxaari mu ngi wax ci taarixam comme ni ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar bi tuddee mu ne laqiituhu bi Asqalaan sanata sab'a sab'a ashara waaw imaamul Buxaari mu ne maa ngi dajeeg sëriñ bii nii. ci Asqalaan Asqalaan xam nga fu mu nekk bilaadul Quds fee la nekk ci Jérusalem al Quds al Sharif Asqalaan foofu ñoom imaamul Haafiz Hajar foofu mooy seen cosaan mais moom Misra la waaw ñi ah, Asqalaan dëkk boo xam ne mu ngi foofu ba léegi ci euh, euh, ash-Sham ash-Sharif muy bilaadu Sham foofee ci Filastina bi Iliya kon mu ne man daje naa ak moom Asqalaan Imaamul Buxaari nee na man Quds foofu laa dajeeg Serigne bii nii ah euh, 117 lan 117 <laughs> waaw moo tax moom xadis bii la jëlee ci moom ak beneen xadis boo xam ne ci Manaaqib az-Zubayr ibn al-Awwam boo xam ne mawquf la ak beneen boo xamante ne nii euh, ci kitaabul qadar voilà. kon loolu mooy sëriñ bi imaamul Buxaari ak mi mu génn àddina la imaamul Buxaari dajeeg moom muy Ali ibn Hafs al-Marwazi Abul Hasani rahimahullahu ta'ala kon génn àddina année boobu muy deux cent dix-sept rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana am nga imaamul Buxaari temps yi ñaata la am vingt et un ans hein euh, parce que euh, cent quatre-vingt-quatorze la gane àddina mooy six ans boo ci yokkee ci set yi sept huit neuf dix onze douze treize waaw vingt-trois ans voilà rahmatullahi alayhi ala mu ne haddathana ibn al-Mubarak an ibn Hafs mu ne nettali na ibn al-Mubarak ne Abdallah ibn al-Mubarak ibn Wadih wa Waddah yàgg naa Waddah xam nga lu taxoon ma doon Waddah ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi borom kitab az-Zuhd Abu Abdurrahman génn àddina la 181 am ñu ne 179 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Talha ibn Abi Sa'id mu ne ki ñu xabaare mooy Talha ibn Abi Sa'id di Talha ibn Abi Sa'id ibn Khalid ibn al-Muhajir muhaajir al iskandaraani abu abdil malik al qurashi mawlaahum al misri rahimahullah génn àddina la 157 rahmatullah alayhi qaala mu ne sami'tu dégg naa sa'idan al maqburi mu ne de al maqburi dégg al maqburiya sa'idan al maqburiya mu ne dégg naa sa'idan al maqburi di sa'id ibn abi sa'id kaysan al maqburi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 123 rahmatullahi alayhi yuhaddithu muy nettali annahu kana moom sami'a dégg na Abu Hurayra mu ne muy nettali annahu sami'a aba hurayrata kana dégg na aba hurayra al-hafiz ad-dawsi wal-yamani ñii ne abdurrahman la tuddoon ibn sa ñii ne abdurrahman ibn ghan ñii ne abd ibn aiz ñii ne abdullah ibn amir ñii ne abdullah ibn amr ñii ne sakin ibn wazma ñii ne sakin ibn hani ñii ne sakin ibn mull ñii ne sakin ibn sakhr ñii ne amir ibn abd shams ñii ne amir ibn umayra ñii ne Barir ibn Urshqa ñii ne Abdu Nuum ñii ne Abdu Shams la Abu Hurayra la tuddoon ñii ne Ganm la tuddoon ñii ne Ubayd ibn Ganm la tuddoon ñii ne Amr ibn Ganm la tuddoon ñii ne Amr ibn Amir la tuddoon ñii ne déet bàyyi leen loolu Sa'id ibn al-Harith la tuddoon ñii ne Umayr ibn Amir ibn Zishari la tuddoon ñii ne yow ma ne bàyyi leen wax yooyu mu ngeen doon wax la way yow ah, abul aswadi lañ ko doon dàkkantale waaye yooyu yëpp bari yooy <laughs> yooyu daal li ñu ci xam mooy boo nee abu hurayra ñépp xam ki ngay wax li gën a siiw nag ci waroon xam-xam mooy Abdurrahman ibn Sakhr waaye lii lépp ay wax la yu ne noonu la Seydina wa Mawlana baayu muus mu ndaw mi tuddoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yaqulu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shib'ahu wa riyahu wa rawtahu wa bawlahu fi mizanihi yawm al-qiyamah xam nga hadith mel ni waxoon nañ la kene Asma bint Sakan bu mel nii la solo woon ah xadisam bi nii lay niru comme bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Asma ibn bint Yazid ibn Sakan ah naan wa man rabataha riya'an wa sum'a <laughs> waaw waaw waaw waaye nag képp koo xamante ne nii mooy daa wax comme bu Seydina Abu Hurayra bii ah waaye nag yow nga def ko riyaa an ngir ngistal kese la ci dugal sa waay yàlla tax <laughs> ak tamit déggital yow moom contraire bi nga ci am loolu moo tax kon moo tax sànq ñu ne la xayli ya nga xam ne moom la doon wax ci wàllu Euh, euh, euh, ci wàllu kii suumu goog doon am di am ci fas yi loolu mooy yu mel nii waaw te gisoon nañ ci Riyad alxaylu salaasa li rajulin ajr wa li rajulin sit wa ala rajulin wizr waaw loolu gisoon nañ ko këne fas yi moom ñetti fas la kenn ki da koy ci da ciy am yool kenn ki moom da koy suturaal ndax mën nañu ci commerce di ci fas ay faj ay soxlaam am koo xamante ne moom bàkkaar lay nekk ci kam après yoneen saa sam leeraloon ki nga xamante ne nii ku nekk waaw waaw wa amma alladhi lahu ajrun fa rajulun rabataha fi sabilillah fa ataala laha fi marjin aw rawda wa ma asaabat min tiyaliha min almarji aw rawda kanat lahu hasanat walaw annaha qata'at tiyalaha fastannat sharafan aw sharafayn kanat arwaasuha xasanaatin lahu walaw annaha marrat bi naharin fa sharabat fa sharibat walam yurid an yusqiya kaana daalika xasanaat bo Allahu akbar <laughs> loolu bon loolu nag euh, xadiis la boo xam ne dañ cee taxawoon quoi waaw moo tax euh, euh, loolu jarul ñu caa jaaraat da ngay dellu rek fa nga xamante ne ni loolu la mooy xadis eh, xadis bii lañ ko gisoo woon xadis numéro mille deux cent quatorze hein voilà mille deux cent quatorze xadis bu gudd Seydina Abu Hurayra boobu eh, xaw ma ndax yaa ngi koy fàttaliku wala déet mais xadis la bu gudd a gudd gudd boo xam ne taxawoon nañ ci lu yàgg voilà ñu ngi ko gisoo woon ci eh, chapitre deux cent dix-sept non non non pas deux cent dix-sept avant avant deux cent dix-sept mooy deux cent seize xadis la bu gudd gudd boo xam ne moom nekkuñ foon di ko jàng dañ koo jëloon par dànk ndànk voilà mooy baabu takiidi wujubi zaka wa bayaani fadliha wa ma yata'allaqu biha foofu lañ ko gisa woon kon dangay dellu foofu fa rajulun rabataha léegi kanta ki nga xam ne day am ni wisre mooy tolloog li hadith sayyidatu asma bint sakan bi di wax yonente may saa saam ne wa fa amma allati hiya lahu wisre fa rajulun rabataha wa niwaan li ahli al-islam fa hiya lahu wizr voilà <laughs> loolu dellu foofu ci xadis boobu yaa vay bu ko defee tastafi insha allahu taala kon xadis bii nii eh, loolu mooy eh, eh, daa nekk loo xam ne côté yéene yi lay wax quoi waaw mooy côté yéene yi mooy nit ki war al imaamu mooy suñu lëkkaaleem ginnaaw loolu d'abord Euh, ak suñu bunt bi dox ci ngëneelu jihaad mooy kon mooy rien que yoneen saa saam di ñu wax ne <coughs> mooy lépp loo xam ne lu ñuy waajal parce que temps yooyu fas la woon comme li ñu la waxoon mais lépp lu ñuy waajal ngir xare boo ko toppatoowee euh, euh, loolu ngir loolu loolu dañ ciy am umee fekk nga gëm yàlla parce que kay am na ñoo xam ne dañ koy toppatoo parce que après ngir ñu dem ci jihaad ji am na julli ñi nga foog ne ñoom dañoo am yéene bu baax mais non parce que Quzman waxoon xam nga ne lool yàqute yàqu yàqule féetewu ko kaw gars yi naan ko hani an laka bi shahada ak bon ki imam Seydina Abu Hurayra wax ne loolu Xaybar la woon kooku nag du Quzman voilà Quzman bon abu imaamul moo ne woon Quzman Uhud woon Seydina Ibnul Jawzi di ko jàppale naan loolu waaye kooku Quzman la imaam al ne imaam Ibnul Jawzi waxam ji jëlewu ko lu dul ci al da al-Waaqidi rahimahullah moom bu wéetee kese munoo bu bu moom bu wuuteeg ñu woon ni kenn du jàppoo xam yàlla tere noo moom bu wéetee kese ci wax kenn du jàppoo xam yàlla tere mu wuuteeg ñi ko gën a wér. te hadith yi nag Abu Hurayra bi radiyallahu anhu dana keroog Xaybar la won woon quoi waxul turu turu waajoon nag. waaw mooy waaja ray ay gaay ray ray ray ray ray gaay yi gaay sahaaba yi naan maa abla al yawma ahadun mislu ma ab mislu ma abla fulan tey kenn defu fi jaloore ci xare bi comme ni ko diw defe yeneen saa saam ñokk ko mu ne kooku ci waa safara la bokk gaa ni i waay <laughs> waaye saa saa lu wax di <laughs> waaye ñii nga xam ne tey xare bi sa waay moo jàpp waay yi sonal leen rey ci ñoom lu bari mu ne ci waa safar la bokk ñu dem gis waa ji bu dee Usman moom ca la nga xam ne deux wala ñett ci ñi yoroon drapeau Quraysh bi yëpp moo leen àjjante xam keroog wax nañ leen da ngeen a fàtte Abu Talha Talha ibn Abi Talha moo njëkk a yor drapeau bi ñu Seydina Ali àjjante ko benn bi ñu ne Seydina Zubayr radiyallahu anhu mu pare Abu Sa'id ibn Talha wala Abu Sa'd ibn Talha non ibn abi talha frère ñu àjjante ko sawaayee ah <laughs> keroog daal euh, euh, euh, daanaka ku ko laal ba ni nga xam ne ñoom julaas daal di koy yor ñoom ibn abil aqlah sa lancé ko na ko maa la yónnee boobu xudha wa anam noom abil aqlah gaa yi xuzman tamit am na ñu ci décimé keroog selon imaamul waaqidi rahimahullah léegi Usmaan bi mu faatoo ñu ne ko ah hani an laka bi naan ko yow Usmaan fekk mu dañ ko blessé ba muy waaj a faatu ñu naan ko yow de yii tey li nga def tey yow de ñu lay tatagal ci ci martyr bi nga doon mu ne lan non man xarew ma ngir yi ngeen di waxa ah. man maa qataltu illaa ala ahsaabi qawmi ah. non man damaa xare parce ñu xam ngeen xam ne fa ma jógee ay jàmbaar lañ <laughs> waaw te moom <laughs> leen saa saa doon wax kuñ ko tudde mu ne waajoo ci waa safara la bokk waa ji du yéen waxut ànd ci <laughs> waaw wal iyaazu billah kon lii dafa nekk loo xam ne day wane lan li nga xam ne mooy côté yéene man ihtabasa farasan fii sabili imanam billah gëm yàlla tax laa jóg mais bu dee puukarewu waaw dem fa ngir galon yi ñu lay takkal après ak tamit ñu naan cee keroog waaw l'histoire retiendra <laughs> yow looloo ci neex waaw ñu naan l'histoire Bakar retiendra <laughs> que keroog talaatay nangam jàkk wala àllarbaay nangam jàkk xawoon naa gànjaayaat waaw baax léegi yow nga ne looloo tax waaw baax na <laughs> wóor na yàlla doo cam dara moo tax yonent way sa saam di leeral ne imaanan waaw ngëneel yi li ñuy wax fii yépp ci toppatoo la nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu xare mais il nga def ko ngir yàlla ah waaw wa tasdiqan bi waadi waaye nekk fi boo ne gëm naa waaye bon ah yàlla baax na yàlla de waaye yow sa dëgguwoo dara kooku tamit yow taxoo ñuy wax foog nga dëggal dige bi yàlla ne képp ko def di nga am lool nga gëm ne lool am na waaw boo loolu nag bu amee yow jeex na mooy xadiis biñ la wax sànk bu Seydina Abu Hurayra biñ la junj sànk boo fa demee di fa gis lu gën a yaatu mooy léegi. fas wi day nekk fee ci kër gi nga koy xont wala fa nga ko joxe ñu koy xont di ko jox muy lekk walla ci caawa mi di pâturage di pâturage bi li lekk ba suur yow lépp lu lu sax fas wi sex ci ñax wala ci ngooñ wala ci repasse wala yooyu ñu koy jox walla bale lépp saa bu suuree yow ñu lay bindal ay yoon Allah waaw bu lekkee ba ba ba suur naan ndox ba màndi ñu bindal la yool <laughs> waaw hatta bu bu lekkee ba nag ba war a génn lim lekk nag mu war a rees am loo xam ne ah yaram yu soxla na ko am yoo xam ne da koo war a génn muy dese muy raw ci yooyu muy neefare yi excrément yi sax buy génn loolu boo koy génn yow ñu la ciy bindeel loolu way <laughs> waaw léegi li nga xamante ne xattaa li nga xam ne la mu naanoon bu waree tuuri ndox loolu yi dañ koy bindal yoon ngir ci balaasu ka nga xam ne moo ko defoon waaw ndax investissement yaa ngo moo tax imaamul al-Xattaabi waxoon lool ne bokk na ci façon fa ñu mën a dugal alal yi gën mooy ci yii nii laa wax <laughs> waaw ci yii nii waaw allahu akbar moo tax euh, kii euh, euh, al imaam ibnu abi jamra te li mel nii waxoon nañ ko ba ñuy gis hadis ibnu abu hurayra bi radiyallahu anhu ñu la doon tudd sànk mu ne yustafaadu min hada alxadit ann hadihi alxasanat tuqbalu min saahibiha li tansiif ash-shaari' ala annaha fi miizaanihi bi xilaafi gayriha faqad la tuqbalu fala tadxulu al-miizaan ah ah mu ne lii nii al imaam ibn Abi Jamra mu ne nag gis nga xadiis bii dañ ciy jànge di ci jariñoo ko ne gis nga yiw yi des leen di nangu ci boroom ka waajal fas ya ndax lan shaari bi moo ñu ko wax te loolu euh, mooy muy yonent bari saa saa kene loolu day nekk ci misaanam wuteeg li nga xam ne leneen lu wuteeg lii waaw loolu du ci mooy loo xam ne yow yàlla taxul yooyu dara du ci dugg shaari bi nag lim ñu wax lool euh, dañoo dugalal yeneen i yeneen i règle yoo xam ne ci sharia dañ koo am mooy al wasailu taxudu taxudu hukma maqasidiha mooy yi nga xamante ne dañ koy moyens yi yi ñuy utiliser moyens yi ngir euh, li lay may nga àgg fenn échelle yi ngay jaar ngir àgg fenn day jël ak euh, ak teeb la jëm jihaad ba mu nee lu tedd lu mag léegi na nga koy waajale lépp ngir loolu mën a antu loolu day yor ak teeb waaw moo tax Euh, loolu da nga ciy xamee nag lu bari mooy doo ci yem ci lii ndax al al al al al ibratu bi umumil lafz la bi xususi sabab bi ñu bàyyi nekkul ne ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam kat fii la ko waxoon kon leneen bokku ci déedéet mooy bépp yëfu yiw waaw bépp yëfu yiw fii mu ne buñ ne woon euh, dañuy tabaxu école boo xam dañ fay jàngale diine waaw léegi lépp loo xamante ne nii lu ñuy permettre te bu dagana loolu ça ne veut pas dire les fins justifient les moyens yoolu waxu caaxaan la déedéet les fins ne justifient pas les moyens waaw que ñun bëgg day tax daal lu ñu ko amee ngir am ko baax na loolu amul ci diine loolu waxi càkk kàccoor kese la waaw parce que sinon bu doon loolu la un grand braqueur ne boo xaaral man daal fii mu ne yàlla xam na ne gars yi dañoo ñaar man gars yi ni ma leen yërëme yi may romb ak xale yi amuñu sax luñ nekk di di for ci xaaral alors que banque bi ñu nekk fii alal lu bari la yor mu ñëw toggalu mu ànd ak benn groupe am rek def descente ci banque bi ay walee coffre gaa yi kii mu dóor bala ci kaw gaa tiit jël coffre yi jox ko mu dem après mu jël alal ji daal di dem distribuer ko gaaya loolu daa baax yaa ñi naan les faits justifient les ñoom waxuñu loolu waaw jublu mais bon ñoom bu leen arrangé ñu def lu xaw a mel noonu voilà waaw <laughs> waaw loolu nag amul ci diine waaw mooy bu dee moyens yi jaarul yoon loolu du jàll manoo sàcc ba pare ngir naan damay dem Makka parce que dem Makka daa baax man nag naa sàcc xaalis waaw ba mën a am billet ak hôtel ma jënd daal di dem wayow <laughs> loolu Hanbali dara lay wayow waaw <laughs> ah, xadiis bu daif boobu di wax ne képp koo xam ne dafay ñëw indi fi aj alal joo xam ne daganul dañ naan ko hé <laughs> yow boo tegee sa lo sa tànk ca fas ca étrier ba ngir yéeg wala pied d'avion ba bëgg a yéeg escalier yi la la malaaka di woo hé yow mii waaw way yow sa yóbbal bi dafa xaram liñ ko jëlee dafa xaram sa lépp dafa xaram sa aj bakkaar nga ciy am kenn la ci fay tus bi yoboo nga que <laughs> cëppeeloo boobu bu leew fas nga doon yéeg ba <laughs> oh. <laughs> mooy loolu lépp bon après bon loolu léegi est ce waa léegi ajam dina baax ah, ah, daa sàcc dégg la waaye mais ñëw na aj def na li ñuy aj yi ma ah. léegi ajam dina baax entre ñu ne ajam waaw bon def na bàkkaar bu rëy mais ajam baax mais nag bu dof dof loo kenn du ko nangu ñee <laughs> ne boo ajam dara bu baax xanaa bi lay way kooku fat kooku ay bàkkaar la ñuy am day tawaaf di am bàkkaar sama ak Marwa nga muy dox yëpp bàkkaar lay dox di am parce que daa toje alal moo ko wéen luubal alalu réew mi yow toog <laughs> di ci invité say waay ci makka gi ay waay ay waay jëlee gaa yi ne la gis nga ay bàkkaar ngay am yow tawaaf tu tu tu tu le tu encaisse les bàkkaar <laughs> bon <laughs> lu gën a dëgër bon yooyu bon <laughs> bon en tout euh, de toje moom kenn waxu ko ci diine waaw voilà man foofu laa ci xem loolu yàgg nañ ko wallahu taala alam kon lii nii dafa am solo quoi moo yéene boo sa yéene baaxee yow da ngay tëdd waaw diine ak doxal yàlla li yi naan toog muy dox wala nelaw muy dox loolu ci diine la am waaw diine sax day dem ba mër ça marche deewal ñu suul la ça marche la wax <laughs> ah du keroog ci son nañ waa ji nga xam <laughs> ah murabit bi bu bu bu génnee àdduna dañuy dawal ci kawam ay ay ay jëfam yu yiiw ba yawmal qiyam kooku kay mooy mbër sa marche kooku day faatu muy marché <laughs> jàngale fi xam-xam bu nit ñi jariñoo mbër sa marche te yàlla tax mbër ça va marcher insha allahu taala ainsi de suite ainsi de suite ak yim waxoon ila mata ibnu adam inqata amaluhu illa bi ihda min ihda thalath waaw sadaqatun jaariya waaw ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu voilà yooyu tu meurs ça marche waaw kon nag mbir yi loolu la quoi hmm? voilà loolu lu ama am solo la wallahu taala alam léegi nag beneen côté bi eh, naka noonu al wal aksu bil aks <laughs> mooy boo jëlee beneen côté bi loolu moo tax mauvais investissement daa am ak moo ak ak très très bon investissement mauvais investissement mooy nga def say coono say yëpp ci loo xamante ne yow ay problème képp li lay indil sa digganteeg sa borom ci loo xam ne du dakk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk waaw xam nga ne moo waa yi nga xam ne moo fi génne pàkkar ñi sàngam ba àddina bi yëpp di bàkkar ñi boobu di ko tuddee mu dee képp ko bàkkar ñi mu am bàkkar wala nga jël comme comme comme keroog <laughs> juin bii naan fête de la musique yow imagine nga ki créé loolu <laughs> benn waaye la bu ñu xam fii France ah <laughs> waaw li ci gën yéeme pour war la ñun affaire yooyu ay institution caaxaat la quoi moom moo dirigé woon bon ba may mujjee euh, branché ci ci ci ci actualité ndax loolu yàgg na <laughs> waaye man ay atañi nii man branché wu ma ci seen caaxaan yooyu dañ lay sonal képp waaw moo fi dirigé woon l'institut du monde du monde arabe <laughs> waaw l'institut du monde arabe moo ko dirigé woon mooy caaxaankat bi nga xam ne moo créé fête de la musique yow imaginer yu mel noonu gars yi foog ne c'est un exploit <laughs> dina ko tuddal mais yow imaginer kooku bu dee tuubul tuub gu sincère bu gëm yàlla tuub gëm gu sincère bon bu tuubee tuub gu sincère laata muy faatu moom après mais bon manu la delluwaat fépp fenn mu génn ci yëf ya tamit loolu borom bi da koy jéggal quoi mais di ko damoo. waaw boo tax ñun des fois du ñu xalaat waaw dañ naan waa ji la faatu na après gars yi di di di di di di di ko di ko utal ko journée waaw bala dee nag ñun nag ñun dañoo xamul dara en tant que wolof ñu naan Serigne diw kese la doon fu na loon waate waa mais loolu mooy yan ci balance ci ci ci ci ci balance bu baax <laughs> Serigne diw la doon waate mais après <laughs> non jud <laughs> non vraiment <laughs> non da koy dégg ne fi ngay mesurer quand même degré d'ignominie ak d'ignorance yi nga xam ne moom lañ nekk quoi nit dinay xam ne nit daa baax parce que sëriñ diw la doon waate wal iyaazu billah te yéen li ngeen ko fiy limal ba mu faatoo ba léegi di ko wane ci télé yi doon lool sol lu baax yoon sax ngeen nëbbal ko ko bañ koo wane moom au minimum julli la ngeen koy ñaanal sa bàyyi yooyu mais di ci rob ah xëy namit d'une façon yaa ci newoon ku bañ ñu mel noonu boo deewee ñu nekk tamit <laughs> dañ ciy bañ a mais même bu defee loolu ñi nekk ci ginnaaw ñoo war a am xëy waaye gars yi dañuy jàpp ne c'est l'ex c'est un waaw moom kese moo sa feesal grand théâtre <laughs> ci ci jaxasoo góor ñeeg jigéen ñeeg cambal cambal ak yooyu quoi ñu ne sawaay exploit la di ko boole ci palmarèsam moom non mais ñun damaa foog ne daa am lu ñu dal ñun damaa foog ne daa am lu ñu dal yow da ngay tëdd di xaram bakkaar yi di la fekk nga dee bakkaar yi di la fekk moo tax ku ne li ngay def war nga koo seet waaw nekk sa ruq man bon euh, man je le fais pour tout le monde euh, je le pour euh, je ne fais du mal à personne boo bàyyi wax lu amul yow kii te fais mal nga naan la sa bopp ngay faire mal parce que boo fi ñëwee bon bu muxum ci yow lay këppwal man amila salihan fa li nafsihi borom bi nee na ku jëf lu baax ngir sa bopp la waman asaa ku fi ñaawe def ci lu bon fa alayha ci sa kaw lay këpp wama rabbuka bi zallamin lil abid te nag bu keroogee di nga xam ne sa borom fii ci àddina ak buy fay di nga xam ne sa borom wàññilul totooñu kenn nekkul tooñaakoon aji tooñaakoon ngir jaamam yi ku nekk li ñu defoon ngay am waaw ni ngay defe lu yiw loo xam ne day sax ci àddina bi nit ñi di ko jariñoo mu lay fekk sa bàmmeel noonu ngay defe lu bon nit ñi di ci bone di ci toroxe di ci am ay bakkaar mu lay fekk ci yow sa bàmmeel waaw daa yoo xamante ne nii ku la ko wax la nga naan maa bañ waaw daa même boo ko manee sa xam ne jiya yi moom ma leen defaralee affaire bi ci bàkkaar la ñuy nekk waaw <laughs> waaw man waxoon naa leen fi ba loolu te foog naa ca si rawaloon waa ji nga xam ne moom waa ju am ful la joo xam ne moom laa gisoon fële ca kaas ba <laughs> waa jooju moom ku am fulla ngoogu <laughs> waaw <laughs> kooku loolu mooy fulla sawaay damaa ñëw toog ci ci fekk day jaay ay ay euh, kii lay jaay ko ay ay conférence yooyu conférence yu diine yooyu lay jaay ak ay alquran ay CD ay temps yooyu c'était ay deux mille un deux mille vingt un deux mille un deux mille deux côté yooyu bon ma demoon fa am yu ma soxla woon nag yu léegi ma toog di wax daan ak moom noonu <laughs> après ñu jekki rek benn waay agsi waaye benn gaa yoo xam ne biñ ñëwee rek leen di gis xam ne gaa yi ñoom li gaa yi naan ci see bi lañ nekk waa <laughs> gaa yi agsi ñu fekk waajee nga teg ay alxuraanam ñu toog di waxtaan ak yooyu xaw ma ay ay ay conférence sax la tegoon waa ji ñëw gaa yi ñëw laajte waaw salaamaaleykum waaleykum salaam waa sëñ bi sa baaful yi da koy da koy luyee mu ne ko waaw dama koy luyee tey <laughs> mu ne ko waaw euh, ñun dañ ko bëggoon a luy mu ne pour lan la mu ne ko xaw ma pour euh, dañoo am benn soirée xawma ma lan mu ne ko man du ma ko luye kuy def soirée <laughs> ma ne ma ne jaajëf waaye oh, kii daal moo am fulla <laughs> gars yi avancé waaye parce que la bëggum xaalis kese nga jël sa sa baas tàntal ñoo xamante ne nii tànn biir la ñuy def am ngumbe waaye nga mën na yow yow mucc nga yow naan man sama yoon dajee ne <laughs> déet sa yoon a wisi <laughs> kon loolu nañ ci bàyyi xel waay kon nag xadis baa ngi noonu lu am am solo la ci wàllu kon yéene ci jëf yi ngëneel yi li muy rëy rëy bu dee gëmoo yàlla dëgg-dëgg yéene wa baaxul de toute façon day këpp sa kaw bu baaxee nag fas yaag waaw bu doon tey dañ naan oto ya bu ñu koy waajal waaw gasoil bay bay ba muy gëq drum drum drum